wa qaaluu haadihi an'aamun wa harthun hijrun laa yat'amuhaa illaa man nashaa'u biza'mihim wa an'aamun hurrimat zuhuuruhaa wa an'aamun laa yadhkuruuna isma Allaahi 'alayhaa iftiraa iftiraa wa an'aamun laa yadhkuruuna isma Allaahi 'alayhaa iftiraa'an 'alayhi sayajzihim bima kaanu yaftaruun suñu boroom a ngay wax ci laayaab téeméer bi ak fanweer ak juróom-ñett mu ne ba léegi waqaalu te ñoom waa Quraysh ñii di kuffaar yi nee nañu ñu ngay wax ñoom ñi nga xam ne bokkaalekat yi naan haadihi ba léegi ci wàllu jur ji ngay xéewal yu leen boroom bu defal ñoom ñu ko ciy moy waqaalu ñu nga naan haadihi anaamun lii de moom ak jur la muy bëyee xar yee ak li nga xamante ne mooy gëléem yi ak nga xam ne mooy nag yi lii de ay ay jur lañ waxarsun ak li nga xamante ne nii mooy suñu mbay mi de ñu gisoon nañ dañu ko diviser woon nañu ko xaajale woon xarsa ak anam ba léegi nag ñu naan nag lii nag suñu jur ji la waxarsun xijrun ak lii nag suñu mbay mi nga xam ne ñoom ñépp ñaar ñii yépp muy jur ji dañoo xaram mooy ñoom daal ñooy décréter toog lu leen neex si seeni bakkan daal ñu ne lii moom xaraam na xijrun dafa xaraam laa yat'amuha du lekk jur ji te du lekk mbay mi laa yat'amuha du ko lekk illaa na nashaa'u bi zamihim lu dul ñoo xamante ne ñoo ñu soob ñun yéeféer yi ñun bi zamihim ci seen wax daal ci seen naa yéey loo xamante ne teguñu ko lu dul seen bakkan daal la ñuy xoole ne lii moom ci façon jur gi ñii ñoo ci am droit lekk ñii façon jur jële wala ñee ñoo ci am droit lekk façon mbay mee waa diw dañoo ci am droit lekk ñee moom xaraam na ci ñoom léegi nag waa na amun mu am yeneen jur yoo xam ne ñoom nan lañ def waxuñ léegi nag ñu jàll ci côté lekk gi ginnaaw bañ paree xaraamal yenn yi daal di daal di xaraamal yenn yi daganal yenn yi waa na amun yoo xam ne moom hurrimat zuhuruha ñoom nee na ñaa yéy dañoo xaraamal li nga xamante ne mooy war ko ñu ne haa façon jur jii moom dañoo xaraamal ku ko war wa anaamun am yeneeni jur yoo xamante ne nii ñoom ci seen bopp ñoo ko doxale noo ne la ne lan laa yadhkuruna ismallahi alayha mooy duñu buñ leen di rendi jur joo jëli moom am na yoo xam ne dañ ne moom kenn du ci tudd turu yàlla ndax mooy yi nga xamante ne nii mooy ngir seen xërëm yi la ngir seen yàlla ci tudd turu yàlla de waaye nag dañ ciy tudd lan turu xërëm bañ koy rendil moo tax ñu ne waa naamun am na yeneen jur yoo xamante ne nii ñoom laa yazkuruna ismallahi alayha kenn du ci tudd turu yàlla bees koy rendi iftiraan alay suñu boroom ne loolu di dañuy duural seen boroom fan la leen boroom bi tabaaraka wa taala daldi waxe ne man ngeen a rendi loo xamante ne nii jarul ngeen ciy tudd sama tur kon nag loolu dañ koy sosal sayajzihim mun a xelséef nañ leen a kaanu yaftarun ci sababu li nga xam ne moom lañ doon sos di ko expliquer di wax lii di waxal lii seen boroom tabaaraka wa taala wa qaalu ñuy wax ba léegi ñoom yéeféer yi naan maa fi ni haadihil anaam kanta am na loo xamante ne nii lu nekk ci yenn ci suñu jur yi ci li nga xamante ne mooy bëy yi xar yi gëléem yi ak yi nga xamante ne mooy nag yi mooy ñu xool lu leen ci neex ne nag li nga xam ne moo nekk ci biir bi am ñu ne mooy soow mi la ñuy wax am ñu ne mooy la mu jur rek am ñu ne ñaar yépp muy soow meeg la nga xam ne moom la jur moom la moom la bàyyi ma yoo yële ëmb ñu ne loolu le al anaamu xaalisatun moom de sell na lool li dukuri naa loolu moom dagan na da sell na ngir li nga xamante ne nii mooy suñu jigéen mooy suñu góor ñi waaye nag wa muharramun dañ doon xool ci lenn ci jur yi ñu daal di yii moom ñoom moom moom li nekk seen biir seen meew meeg seen doom yi ñuy jur ci ginnaaw loolu noonu moom sell na te nekk na lu dagan ngir ñi nga xam ne mooy góor ñi wa muharramun te xaraam na nag ala azwaajina ci suñu soxna yeeg suñu jigéen ñi mooy jigéen ñi daal lii moom xaraam na ci ñoom wane wa in yakum mayta te nag loolee nag bu nee nekk nag dafa nekk loo xamante ne nii dafa nekk am médd loo xamante ne médd la fa hum fii shuraka ñoom ñépp nag ñu bokk ci nag ne haa ah, waa bu dee médd moom ñun ñépp mooy góor ak jigéen mën nañ cee bokk lekk de luy moom amul ñu naan lee xaraam nag xaraamul xaraam na ci jigéen ñépp dagan na ci góor ñi amatul suñu boroom ne sa yajzihim wasfahum xel séef na leen daal di fay li nga xamante ne mooy melale gii nga xam ne moom la ñuy melale bind yi nga xam ne xéewalu boroom bi ko malale naan lii xaraam na ak dagan na dees na leen ci pay de innahu dëgg-dëgg moom seen borom hakiimun mooy ki xereñaate aliimun mooy ki xamaakoon de mu ne xat dëgg-dëgg xasira alladina qatalu daal dinay kuttus ta perta alladina ñi nga xamante ne nii qatalu awlaadahum safaha ñoo doon faat seen doom yi di leen suul seen doom yu jigéen ñi bu ñu juddoo dara tegu leen ko lu dul safaha lu dul ak réer akuk dese manqué wiis moo leen taxoon di def lool bi ghayri ilmin ci loo xam ne nag alhamdulillah teguñu ko woon ci benn xam-xam wa xaramu ba pare nag ñuy xaraamal maa li nga xamante ne nii razaqahumullah moom la leen borom bi tabaraka wa taala daal di wërsëgal ci jur géeg yooyu nga gis ni ñuy xaraamale mbir yi daal ci seen bakkan daal di nag ñu daal di koy xaraamal iftiraan ala allah ndax defuñu ko dara dul sosal borom bi tabaaraka wa la suñu borom ne qad dallu qad dallu dëgg-dëgg ñuy sànko nañu leen wa ma kaanu tam nekkuñu woon ñoo xamante ne ñu gindeeku woon loon leen léegi nag mu ne borom boobu nag defal leen yii ñu koy weddi wa huwa moom borom boobale tabaaraka wa taala mooy ki nga xamante ne nii ansha moom de mooy ki nga xam ne moo leen bindal sosal leen yéen jaam yi jannaatin ay tool yoo xamante ne nii dafa am maarushatin mooy tool yoo xamante ne nii ñoom lañu fay ji day tëdd mooy garab la yoo xam ne amuñu pied voilà amuñu pied mooy dañuy tëdd comme façon ñoomin xaal ñoom façon ak gi nga xamante ne ñoomin ñebeeg gaa yooyu nga xam ne dañuy law wala dañuy law ñu ne wa ghayra maarushat suñ boroom kon moo leen defar alal daal di leen bindal génneel leen yéen jaam yi ñooy jannaatin ay tool yu baax a baax a baax yoo xamante ne ni marushaatin yoo xamante ne ñoom bu ñuy bu ñuy bu ñuy bu ñuy bu ñoom dañuy law wala wa ghayra ak yoo xamante ne nii ñoom nekkul dañuy law waaye dañuy taxaw am ay pieds comme yi nga xamante ne tàndarma yeeg ak garab yi nga xamante ni sapoti yi ak ñoomin yi nga xamante ne nii ñoom garabu pom yeeg yooyu xam nga ne yooyu ñoom ak mango yeeg orange yi ñoom dañuy taxaw ak tàndarma yi de waaye yële ñoom ñoomin ñebbe ki ñoomin bitix di ñoomin xaal ñoom da ñoom dañuy law suñu boroom ne loolu lépp moo leen def lii nag mooy li gën a siiw ci maaru shaat waaye am waaye li nga xamante ne it mooy li nga xamante ne mooy garabu tàndarma wa zara ak mbay mi nga xamante ne ñi moom ngeen di bay muxtalifan mooy kon bu dee ñi tekkee mbir yi yee am ta pied ak yay la yay law ak yi am tànk yi taxaw kon mooy wan nax la bi daf ko seppee ci yoo yële kon mu ne wan nax la ak li nga xamante ne gànda garabu tàndarma yi wa zara ak li nga xam ne mooy seen mbay yi muxtalifan ukulu suñu boroom moo def ñu daal di wute lool cafka walla seenu ñam seenu lekk seenu ñam seenu cafka daal di wute wa zaytuuna waaye li nga xamante ne mooy l'olivier di zaytuun moom moom de dafa nekk loo xamante ne nii moom it war rummaan ak li nga xamante ne nii rummaan mooy grenade wala mutashabihan ñoom nga gis ci yoo xam ne dañuy niroo wa ghayra mutashabih nga gis yoo xamante ne ñoom niroo wuñ xeet wu ne rek nga ko ciy gis ay forme yoo xam ne comme rek tamaate yi ni ngay gisee tamaate yoo xamante ne nii wala li gaa yi naan kammaate yoo xamante ne nii ñoom niroo wuñu ay form wala mooy yii nga xam yi yi mboq yii nekk yoo xamante ne dafa xonq cur yii moom mel ni yoo xamante ne mooy ay dessin lay niru walla yooyu yépp yii ndaw lool yii réyal la ko ba mel ni bopp te balub teñ si kon nag yu mel noonu ba pare nag ñu daal di wutee kon nag mu ne wa ghayra mutashaabih ak yoo xamante kon mutashabihan am na yu niroo wa ghayra mutashaabih ak yoo xamante ne niroo wuñ de mu ñu boroom nag ne lii lépp maa leen ko defal muy xéewal kuru lekk leen min samarihi ci meññeefam ida asmara bu meññee wa aatu xaqa te nag mbay mi ngeen di bay na ngeen joxe li nga xam ne mooy xaqam di zakaatam yawma yii bés ba nga xamante ne nii ca ngeen koy góob te ngeen koy déq bu dee lu ñuy déq la waaye lu ngeen di góob bu dee lu ñuy góob la wala tusrifu fuuta bu leen yàq nag innahu ndax seen boroom tabaraka wa taala laa yu musrifin moom bëggul ñi nga xamante ne ay way yàqkat lañ ci kaw suuf mu ne wa minal yi ba léegi bokk na ci xéewal yi nga xamante ne nii moom la leen boroom bi tabaraka wa taala defal mooy ci jur gi xamula ay jur joo xamante ne nii mooy yéen da ngeen ci man di yenu di ci yéeg walla di ci yen seeni bagage comme ñoom gëléem ak ñoomin yooyu ngeen man leen ci nekk ñoo xamante ne nii dangeen leen di mën a war léegi nag mu am leneen yoo xamante ne wa farsha yoo xamante ne nii ñoom dañoo gën a suufe ba mel ni ak laltu walla yoo xamante ne nii moo tax ñenn ñi naan yenn yi mooy cheveux de la yoo xamante ne nii ñoom da ngeen ciy mën a yenn ay bagage yeneen yi nag nekk yoo xamante ne da ngeen ciy man di lekk ak yooyu tamit walla kon mu ngi noonu le kon mooy euh, am ñu ne mooy non waa farshan mooy yi nga xam ne ñoom am kuñ fu ñu leen di yebee fu ñu leen di tege ay bagage comme gëléem yu ndaw yeeg nag yu ndaw yeeg yoo yële kon nag yooyu mën a ñëwaaw kay ak yi nga xamante ne ñooy yi nga xam ne mooy jur ji voilà ñoom mooy kii bopp ñoomin ñoomin ñoomin xar ak ñoomin bëy nga xam ne ñoom moom kenn du leen teg ay bagage ak yooyu mu ne yooyu yépp nag ci jur ji maa leen ko defal kulu waaye waaye lekk leen mimma razaqakumullah ci li nga xam ne moom la leen seen boroom tabaaraka wa taala daldi wërsëgal ci jur ji nii wala tattabi'u xutuwaati shaytaan te bu leen topp mukk jéegooy shaytaane mi ñëw di leen xaraamal yenn yi naan ñoom diw parce que nii lañ sant kon ñoom waruñoo mën a lekk ñama parce que seen animal totémique la loolu lépp suñu borom nee na ma ne kulu lekk leen laa wax mimma razaqakumullah ci li nga xam ne moom la leen seen borom tabaaraka wa taala wërsëgal wala tattabi'u ngal la waaye bu leen topp xutuwaati shaytaan jéegooy shaytaan ñi mel ni ñoom gaa yi nga xam ne dañuy taxaw di xaraamal yenn yi waaye ñi nga xam ne dañuy taxaw naan ñoo ñooñu it façon kiiwu shaytaane lañ naan voilà jur ji kenn waru leen a lekk parce que loolu c'est pas kii quoi c'est pas normal c'est des êtres vivants comme ñun nan lañ leen di mën a rendee loo am nañ benn vie vie doom noom lépp tamit xutuwaati shaytaani la bokk ci gaa yi nga xam ne ñoo ñoom lañ naan vegan yeeg gaa yooyu yow lekkoo neen lekkoo voilà mais ñoo bëgg a xaraamal loo xamante ne moom la boroom bi tabaaraka wa taala daganal naan c'est pas normal yow yaay wax li normal wala boroom bee war a wax li normal ah. allahu aalam wala yéen yéen a ko gën a xam taala allahu amma yaqulu zaalimuuna uluwan kabira kon nag ñoo ñépp bu leen leen topp de façon gaa yi nga xam ne nee nañ ay animalistes animaux yi nit ñi nga gis ñenn ñi sax animaux yi lañ gën a fonk que yi wal iyaadu billaah loolu lépp nag lan moo leen ko yóbbe mooy lii borom bi wax lañ deful wala tattabi'u ta bu leen topp nga la waay xutuwaati shaytaani jéegooy shaytaana innahu moom lakum dañal na leen aduwwun noon mubiinun bu leer wallahu ta'ala a'lam